mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi ñi ngi dellu siwaat ci tawfiqu borom bi azza ci sunu dars tawxid bi ñuy amal suba gu jot ci sunu téere boobu di charx baadu fawaidi surati alfatiha mu mel nii bind bi mooy sunu ñeenteelu bind gisoon nañ ne suuratul fatiha saar la woo xam ni wu bari tur la tuddee nañ ko alfatiha tuddee nañ ko almathani tuddee nañ ko assalah mu ne waaye ba léegi tuddee nañ ko alkaafiya watu samma bil kaafiya watu samma aydan bir ruqya tuddee nañ ko alkaafiya mooy li nga xamante ni nii maanaam dafa nekk lu doy boroom xam-xam ndaxte mooy saar wi nga xam ni doy na ci julli te weneen saar wudul moom doyut ci julli ma ndax lan julli moom faaw am fatiha bu fekkee fatiha rek rek rek nga jàng ci julli julli bi baax na waaye bu fekkente ne jàng nga su saar wu mel ni suuratul baqara ak la muy gudd gudd te jàngoo faatixa julli bi baaxul julli bi matul mu ne kazalika tuddee nañ ko ruqiya maanaam li nga xamante ni mooy aw mocc mu ne loolee ndax dafa am kuréel ci saxaaba yi ñoo xam ni dañoo wàccoon ci benn gox ci goxu arab yi sàkku pour ñu dalal leen mu ne waa gox ba bañ waa dëkk boobee daal di bañ dalaluñ leen mu ne mu daldi tombeek ka nga xamante ni nii moom mooy ki jiite dëkk bi am lu ko fet ñu daldi ñëw nag fu ne dem nañ fa pour ut lu ko mocc ñu ne a ah, nañ leen dem ca gaayele xool leen ba xam ndax am na ci ñoom ñoo xamante ni nii mën nañoo mocc mu ne ba ñu ñëwee kenn ci saxaaba yi ne waawaaw man de damay mocc waaye nag comme yéen dañoo sàkku ci yéen ngeen dalal ñu ganale ñu ngeen bañ ah mocc gi moom faw rek ngeen ngeen fay ñu ma ngoog buñ moccee daal faw ngeen am loo xam ne dangeen koy yëkkati teg ko suñ loxo maanaam ab fay ma ñu daal di chartante ci loolee bu ko defee saxaaba boobu bañ ko indilee waaja mu daal di jàng ci waaja suuratul fatiha mu ne bam jàngee ba pare rek waaja daal di jóg ni xifeet mangoog mel ni koo xamante ni nii dañ ko yeewoon ba tekki la nga xamante ni nii moom lañ ko yeewe woon wala sëfoon ba yenni ko la nga xamante ni nii moom lañ ko sëfoon mangoog wala ko koo xamante ni xelam dafa demoon ba dikkaat ma ngoog ko defee nag ñoom ah comme loolu mi ngi leen di doog a dal ñu ne ah nañ leen dem ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñu xibaar ko lii ba ñu demee yonante bi sallallahu alayhi wa alihi sallam bañ ko ko xibaaree mu ne saxaaba bi def loolu wa ma adraka annaha ruqiya yow lan moo la xamal ni saar wii di suratul fatiha kat day mocc mu ne kon loolee tax na bañ tuddee ko arruqiya maanaam saar wi nga xam ni saarug mocc la kon daal da ngay gis ne saar la boo xam ni bu màgg boroom xam-xam bu mel ni ibnu qayyim day nettali mu ne def na ab diir fa nga xam ni mooy màkka bu amaan tolof-tolof ci yaramam daan na naan ci ndoxu zamzam kazalika daan jàng ci ay lu jëm ci wàllu feebaram ci yaramam daan na jàng suratul fatiha mu ne te da ci daan gis njëriñ yu yéeme lool ba du ko doon digal ñeneen mu ne kon saar wi daal saar la woo xam ni wu màgg la mu ne lay tegtale màggaayam bokk na ce sunu boroom tabaraka wa dafa daal di def jàng ko ci biir julli mu nekk ponk ci ponk julli mu ne mu nekk loo xam ni des koy baamtu ci ràkka bu ne kon loolu dafay wone màggaay ak rëyaayu saar wi mu ne saar wi nag dafa làmboo ay maanaa yu rëy wa hiya tatadamman maani jalila maana yu rëy yu màgg fa fiha anwaau tawxid athalaatha mu ne nekk na ci saar wi xeetu tawxid yi nga xam ni ñett la fi awaliha ca tàmbale ga am lan alhamdulillahi rabbil alamin maanaam mboolem cant mi ngi ñel ki nga xam ni mooy allah borom bindeef yi mu ne loole lan moo ci nekk mu ne aaya boobu la ca nekk mooy tawxiidu rububiya tawxiidu rububiya xam nga xeetu tawxiid ñett la ma ngoog tawxiidu rububiya moom mooy lan moom mooy tawxiid gi nga xam ni dafa jëm ci kennal sunu boroom tabaraka wa ci ay jëfam ay moomeelam maanaam sunu borom tabaraka wa mooy ki bind moom dong moo sàkk lépp mooy doxal lépp mooy wër wërsëgalaate mooy dundal mooy faat mooy def lépp maanaam tawxid gi aju ci jëfi borom bi tabaraka wa kazalika mooy rabbul alamin mooy ki nga xam ni mooy borom bindeef yépp mu mel ni nag ñun tawxid bii moom balaa ñu koo saxal rek ñu nekk ci jafe-jafe buñ nekkee ci tiis bu ko defee ñu ne a ah, xanaa ñu delloo mbiri ci yàlla xanaa ñu jàpp ca yàlla magoog da ngay gis sunu borom tabaraka wa yabal malakul mawti mu dugg ci kër faat kilifa kër gi boo defee dëkkandoo yéeg ñëpp lu ñuy wax dañ naan lan a ah, lii de yàlla rek ko sañ ma moom daal moo am sañ-sañu faat ku ko neex gis nga buñ tollee ci jafe-jafe dañuy am tawxid delloo mbir yi ci yàlla waaye bu bànneex ñëwee nag xéewal bu ñëwee lu tax duñ ko delloo ci yàlla kon gis nga manqué manqué tawxid ci bunt bi muy buntu tawxidu rububiya mu ne nga ñëw ci arrahmaani rahim maliki yawmi diin gis nga ko arrahmaani rahim borom yërmande gis nga ko arrahman mooy yërmande gu yaagi rahim mooy ki nga xam ni mooy àgg yërmande googee ci jaamam bu ko soob maaliki yawmi diin mooy ki nga xam ni mooy boroom bés bi nga xam ni mooy bésu fay bi muy yowmal qiyam mu ne loolu la ca nekk mooy tawxidul asma wa sifaat maanaam kennal borom bi tabaraka wa taala ci ay turam ak i sunu borom dafa làmboo ay tur ak ay melokaan yoo xam ni rotal na ko ci alquran comme fu mel ni aaya bi ak kazalika maliki yawmiddin yooyee kon nga saxalal ko borom bi tabaraka wa taala na mu ko saxalalee boppam ci alquran ak ci sunna yonant bi sallallahu alayhi wa sallam doo ko ci utal ndend doo ko ci utal moroom ma ndax sunu borom nee na ka mithlihi shay wa huwa samiul basir moom yàlla daal amut lenn lu mel ni moom mu daal di saxalal boppam ak dégg-dégg saxalal boppam ak gis nga jóge fa ñëw ci iyaaka naabudu wa iyaaka nastain mu ne foofee la fa nekk mooy tawxidul ubudiya maanaam kennal borom bi tabaraka wa taala nag ci jaamu biñ koy jaamu ma ngoog iyaaka naabudu yow dong naabudu la ñuy jaamu wa iyaaka te ci yow dong nastainu la ñuy dimbandiku xoolal lii nga xam ni kóllëre la bañ na ko ba ca xadis ba muy xadisul qudsi boo ko waxee sunu borom danaan lii de sama digganteeg sama jaam la kon nan ngay wëlbatikoo di yaakaar nan ngay wëlbatikoo di dimmandiku nan ngay wëlbatikoo di jaamu di wàkkirlu di xettaliku ci keneen ku dul yàlla ma ngoog ndax kat ak xettaliku yaakaar jébbalu dimbandiku waat yooyu yëpp dafa bokk ci xeeti jaamu yi rendi ñaan yooyu yëpp ay xeetu jaamu la yoo xam ni sunu boroom azza wa jal rekk lañ ko war a defal kon loolu mooy dugg ci buntu tawxidul ibaada mooy kennal boroom bi tabaraka wa ci jaamu biñ koy jaamu sunu borom kat moo wax ci alquran mu ne waabudu llaha wala tushriku bihi shay'a jaamu leen yàlla moom dong te bu leen ko bokkaaleeg dara kon gis nga saar wi muy suratul fatiha dafa ëmb ñetti xeeti tawxid yépp kon buñ la laajoon ne la waaw yow miy wax naan tawxid dafa am tawxidu rububiya am tawxidul ibada am tawxidul asma wa sifaat loolu fan lañ ko mën a fekk bu boobaa da ngay mën a indi saar wii alhamdulilahi rabbil alamin tawxidu rububiya moo fa nekk arrahmani rahim maliki yawmi ddin tawxidul asma wa sifaat iyaaka nacbudu wa iyaaka nastain tawxidul ibada bu ko defee ñetti xeetu tawxiid yëpp daal di daje ci saar wu màgg wile bu ko defee ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tey siir defal leen ko asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.